waaye bul jàpp sa bis yépp di ko wor loolu bu ko def waaye bu dee côté julli bi wa nam wa qum nelawal te deel jóg di julli guddi waaw te deel jóg guddi léegi mu ne fa inna lu tax mu jox ko illa tax tax lu tax nga war a def nii ndax fa inna li jasadika alayka haqqo ndax te nekk na ci sa sa yaram daa am ci yow àq waaw sa yaram bi la boroom di jox dépositaire nga de doo doo doo propriétaire nga ci sa yaram boroom bi sa yaram wi nga yor du yaa ko moom de boo wax waxu caaxaan ñi ngay dégg ñu naan les femmes sont propriétaires de leur de leur corps bàyyi leen ñu def lu leen neex loolu waxi saytaane la ak ay mbokkam ak ki nga xam ne jullit la sax mais ma nga nekk jullit mais dafa sàggan te tamit vigilant wul ci waxu kàccoor yi nga xam ne moom lay àbb di ko wax di ko répéter comme comme seku comme perroquet muy répéter waaye loolu du waxu dara waaw loolu waxu ko xamul la waaye boroom bi moo ko moom moo tax mu ne ko inna li jasadika alayka haqqan mu ne ko sa yaram bi kat ndax daa am ci yow àq yow abdallah waaw léegi bi nga xam ne ci la yorente mi alay saa saa boo lool mu ne ko tegalaat ko wa na li aynika alayka haqq bët yi dañoo àq ci yow waaw sa ñaari dañoo am ci yow àq mooy dañoo war di xam ne da leen koo waral mooy di dallu ngir nga mën a gën a mën a jaamu yàlla mais bu dee doo ko def doo équilibre doo équilibre ci sa ci dara te tamit après la nga bëggoon a def ci jaamu yàlla nga sax dalay faat kon nag sa ñaari gët dañoo am ci yow ak wa inna li zawjika alayka haqqan te na àq takkoo xoolante noonu rek <laughs> da am ci yow àq am na àq yoo xamante ne te suñu borom waxoon na ne walahunna mislu mislu alladhi alayhi nabi al ma'ruf moom la soxna ci am àq yu toll noonu ci moom kese ba mu def yoo xamante ne nii moom en tout cas lii mooy règle kon nag dafa am ci yow àq <laughs> wa li zawjika alayka mu ne ko wa inna da na li zawrika ñeel ki nga xamante ni mooy sa waaw am na àq yow ci waaw sagan dafa am ci yow ñii ñëw di la ziyaare di la seet dañu am àq ci yow waaw mun la noo man sama yoon new ci ah. ñooñ dañu am àq ci wa inna bi hasbika an tasum mu ne ko ta doy na an tasuma ngay woor fii kulli shahrin salaasa salaasata ayyaam waaw doy na la ngay woor ci weer wu nekk ñetti fan doy na la ngay woor ci weer wu nekk ñetti fan voilà fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsaaliha ndax kat di am ci yoo ci bés boo woor bu nekk muy bésu bi yiw boo woor borom bi nag ko ashra amsaaliha lu mu néew néew néew dina ko fóolandil lu lu toll noonu fukk yiiw néew néew néew akbar léegi bi nga xamante ne nii la ah mu ne ko fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsaaliha fa inna dhalika siyaamu dahr looy ne lii boo ko defee mooy wooru wooru jamono gi yëpp mooy woor nga mel na ngi ku woor sa dund gi yëpp voilà mel na ngi ku woor sa dund gi yëpp mel na ngi yaa ngi mel ni ku woor sa dund gi yëpp nee na fa shaddadtu au lieu ma nangu woon li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax waaw waaw waaye ma taral ci sama kaw fa shaddadtu fa shuddida alayhi Allah oh nee na ma taral ci sama bopp waaw ma daal di koy taral ci sama bopp de mooy au ma nangu lool ma nekk fa rek di wax li xadiis bi riwaaye bi njëkk a gis hein li mu wax foofu waaw mooy ma ko man naa lu gën lu ëpp loolu nee na nag ba ma ko defee ah ñu taral ci sama kaw waaw mooy maa taral de ah ñu taral ci sama kaw mbir mi tar sama kaw mooy surtout bi mu nekkee mag bi nga xam ne manatu ko waaw fa shaddatu fa suddida alay ñu taral mbir mi ci mooy borom bi seetaan ma mbir ah na ma ko jàppe mu bàyyi ma noonu ma defe ko na ma ko na ma ko doon waxe te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ne dina jafe lool ma daal di koy wëyal waaw ma taral mu taral mbir mi sama kaw qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa léegi muy leeral taralam googu ni mu tarale loolu lay leeral <laughs> nee na ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa inni ajidu quwwa man de daj naa kattan mooy boroom kattan laa ndax jeune la woon <laughs> waaw jeune laa am naa kattan ngir woor lopp lool qaala yonente bi alei saat salaam ne ma sum siyaama nabiyillahi daawuda wala tazid alayhi alayhi salaam ne ma woora wooru yonente yàlla daawud tamu ci yokk waaw tamu ci yokk dara tamu ci yokk dara wooral wooral kooru yonent yàlla Daawud alayhi salaam ta bu ci yokku dara qultu nee na ma ne wa ma kaana siyaamu Daawud ma ne yonent bi alayhi salaam mais lan moo doon wooruk Seydina Daawud moom nga tudd alayhi salaam nan la doon woore qaala yonent bi alayhi salaam nee na nee na Seydina Abdallah ibn Amr nee na yonent bi alayhi salaam ne ma nisfa dahr waaw xaaju dundam la woor ndax kuy woore noonu mooy finalement yow sa xaaju dund nga woor boo wooree benn bés dog benn bés dog benn bés yow boo amee cinquante ans mooy lu ñuy xaaj ci digg bi xaaj bi wooroo ko benn xaaj bi nga woor waaw <laughs> moo tax ne ko loolu la fa kaana abdullahi léegi nag net ki nettali xadiis bi ne abdallah de ibn amr radiyallahu anhuma nekkoon na yaqulu di wax ba'dama kabir bi nga xam ne ci la màgg mooy ay atam avancé lool doole gam amoon ca ndaw war na ko gannaaw allahu akbar doole ga war na ko gannaaw mag dikk na falamma kabir ka fa kaana abdullahi yaqulu ba'dama kabir bi nga xam ne ci la nekk mag nag mu ne yaa laytani qabiltu ruxsata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne aka sooboon aka neexoon waaw dem na ba nekk mag lottu dugg na de mage dugg na lu bari la manoon ba mu nekkee ndaw manatu ko de ah mu ne laytani aka neexoon qabiltu ma nangoo ruxsata rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wooyo falu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma defaloon ci mbir yi ni ma woon ñetti fan ci weer wu loolu lii baat kaddu yii al imaam al Buxaari rahimahullah moo ko solo ci kitaabu sawm baabu xaqil jismi fi sawm ci téereb woor buntub aqu yaram ci koor mu ne haddathana ibnu muqaatil muy muhammad ibnu muqaatil almarwaziyu <laughs> abul hasan rahmatullahi alayhi qaala axbarana abdullah mu ne ko ñu nettali ma abdullah ibnu mubaarak Ah, al-Marwazi rahmatullahi alayhi qaala axbarana al-Awzaa'i mu nekk ko nettali ma Abdurrahmaan ibn Amr al-Awzaa'i rahmatullahi alayhi ad-Dimashqi hmm? qaala mu ne haddathanii Yahyaa ibn Abii Kathiir mu Yahyaa ibn Abii Kathiir Saalih ibn al-Mutawakkil Abuu Nasr rahmatullahi alayhi ad-Daa'i mawlaahum al-Basri al-Yamaami rahmatullahi alayhi qaala haddathanii Abuu Salamata ibn Abdirrahmaan mu nekk ma nettali ma Abu Salamata ibnu Abdirrahman wax nañ la ko sànq muy Abu Salama ibnu Abdirrahman ibnu Awf radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala nee na haddathani Abdullah ibnu Amr ibnu al-As mu nekk ma nettali ma Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radiyallahu anhuma annahu qaala qaala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Abdallah hmm? alam ukhbir annaka tasuumu an-nahaara wa taquumu al-layla fa qultu balaa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala taf'al fala tafal sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan ha wa inna bi azmika an tasuma kulla shahrin thalathata ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalha bani mu jeexe nee na fa shaddadtu fa shuddida alayya bani mu jeexe kon nii la ko al imaamul Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il rahmatullahi alayhi nii la ko ëndewee ci buntu boobee. léegi ñu jàll imaamu Nawawi gis nga riwaay yi mu lii de buñ ko doon na ñaan mu ne riwaaya am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii dane foofu yonent mi alayhi salaam da yokk da cee yokk beneen mbir mu ne wa li waladika alayka haqqan foofu dane te nekk na. waaw wa inna li waladika alayka haqqan waaw ta sa sa doom am na ci yow àq waaw topp liggéey rek ak topp activité yi rek tan noo man daw rek ah, man manuma toog duma manuma toog xam nga ak liggéey bi waaru déedéet yow bu dee ki nga xam ne jaamu yàlla loo xam ne ak jaamu yàlla la tudd gu leer ci lay ne ñu ne ko é eh, bu ko naree tax mu mu mu mu fell li nga xamante ne mooy àqu ay mbokk ay ay ñi ko borom bi booleel kooku ñu boppam ñu ne ko é eh, yow attention voilà bu ko def lan ngay xalaat ki nga xam ne yow la nga def mooy la nga nekke moom du jaamu yàlla max doan boo ko ci yéenee lay nekk jaamu yàlla muy liggéey ak yooyu ba tax nga ci naax saayal li nga xamante ni mooy àq ay nit déedéet kon mu ne kon nekk na ngir li nga xamante ne mooy sa doom ah xaqa waaw sa doom daa am ci yow aqa kon nag affaire bi loolu la de bu kenn yaakaar da ngay jël rek di sarale rek di dem rek waaw topp offre bi rek di wëy rek déedéet mbir mi nag du demee noonu waaw kon nag mu ngi noonu loolu sa waa kër dafa am ci yow xaq tamit. voilà kon mu ne mu ne wa fi riwaya am na beneen riwaya al imam al an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne am na ci beneen riwaya lii la koy yonent bale sat son la saama man saama al abad qaalahu thalatha ne ko la <laughs> saama woorut man ka nga xamante ne ni saamal abad dafa woor ba faw kooku moom wooru walla la doon wax kooku moom daanaka moom ah, moo ki ki grève de la faim de moo tane nag waa ji mais eh, bon wooru na yeneen tibale saa saa nee na kooku moom de toute façon kooku moom wooru léegi nag imaamu Nawawi rahimahullah rahimahullahu taala mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen riwaaya yii yëpp mu ngi ci saxiix yi saxiixayni ak yi téere yi na ahabbu siyaami ila allahi taala siyaamu daawuda alayhi salaam wa ahabbu salaati ila allahi taala salaatu daawuda alayhi salaam kaana yanaamu nisfal layl wa yaquumu thuluthahu wa yanaamu thuluthahu wa kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman wa laa yafirru idhaa laaqaahu <laughs> mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci beneen version bu ñu nottalee xadiis mu ne ahabbu siyaami ila Allah gis nga koor gi gën a sopplu fa yàlla bi borom bi gën a sopp hein siyaamu Daawuud mooy kooru yonent yàlla Daawuud alayhi salaam waaye wa ahabbu salaati ila Allahi ta'aala salaatu Daawuud mu ne waaye gis nga koor gi nga xam ne moom la borom bi gën a sopp mooy kooru Seydina Daawuud alayhi salaatu wa salaam hein julleem moom la boroom bi façon julli boobu la boroom bi gën a sopp mooy ji ñaafile yooyu moom la boroom bi gën a sopp waaye kooru ñaafileem yi muy def moom la boroom bi gën a sopp nan la yonent bi saa saa après di leeral loolu mu doon def kaana yanaamu nisfal layl da doon nelaw xaaju guddi gi wa yaqumu sulusa day xaaj guddi gi hmm? xaaju guddi gi lay nelaw partie bu njëkk bi wàll wu njëkk bi ci guddi gi da koy nelaw bu ko xaajee deux benn wàll mu nelaw wa yaqumu sulusa mooy bu jëlee guddi gi xaaj ko ñetti xaaj ñetti xaaj digg bi bi nekk ci digg bi loolu partie bu njëkk bi da koy nelaw ah partie bu mujj bi benn ci ñett mu daal di koy jóg ngir jaamu yàlla wa yanaamu sulusa boo xaajee guddi gi euh, six guddi six xaaj un sixième bi mu nelaw wa kaana yasumu yawma te da nekk koo xamante ne nii da doon woor bés ah wa yuftiru yawma waaw te doon dog bés waaw wala yafirru idha laqa te doonul woon daw bu dajee ak ay noonam bu dajee ak ay noonam doonul woon daw doonu loon daw bu dajee ak ay noonam doonu loon daw ci xare doonu doonu ko woon doonu ko woon def doonu ko daw mukku alfiraaru firaar alfiraaru zahf seydina daawud doonu loon dëkke loolu déedéet doonu ko woon def loo loo loolu al imaamu al buxaari indi ko ci kitaabu ahadithul anbiyaa salawatullahi alayhim baabu ahabbu salaati ila allahi salaatu daawuud haddasanaa qutaybatu bnu sa'iid qaala haddasanaa sufyaanu ibnu uyaynata an amri bni diinaar an amri bni awsin az-zaqafi annahu sami'a abdallahi bni amr qaala qaala li rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu siyaami ila allahi siyaamu daawuud kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman wa ahabbu salaati ila allahi salaatu daawuda kaana alayhi salaam kaana yanaamu nisfa al-layli wa yaquumu sulusahu wa yanaamu sudusahu waaw léegi mu dëggaat ci beneen moom al imaamu an-Nawawi mu ne wa fi riwaaya <laughs> am na ci beneen riwaaya boo xam ne imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'ilul Qur'aan baabun fii kam yuqra'ul qur'aan ci ngëneelu alqur'aan ci ñaata fan ba ñaata durée la ñu war a jàng ab alqur'aan ba mu jeex ab kaamil foofu riwaaya buy ful foofu la ko al imaamul Buxaari daal di indi te mooy bi mujj bi nga xamante ne moom la al imaamu an-Nawawi indi fii mu ne. léegi dañu buñ ko jeexalee nag tey du ñu def njàngat yi dañu ci yem noonu ba bii di ñëw insha Allah taala ñu door seew gis mu ne wa riwaay am na ci beneen riwaay boo xam ne daa xaala dane an kahani an kahani ummi no abi an kahani abi imra'atan zaata hasan mu ne an kahani de dama dencal mooy daf maa may def daal dox na daal ba ngir ma am soxna liñ naan sama baay ma takkal ah <laughs> ah <laughs> mooy da koo neex moom mag la woon nekkul woon gone parce que bàyyi ji lim ko mage mag bariwul ah bàyyi magewu ko quinze ans ah. <laughs> moom moom dafa teel doom moom dafa teel dugg ci néegu sëy quoi moo tax moom bàyyi daanaka xawoon nañoo nekk ay ay li nga xamante ni nii ay ay ay ay maas xawoon nañoo xaw nekk ay maas voilà bàyyi ji ko lu bari xam nga boo magewul vingt moom yooyu moom daanaka moom seenu seenu nekk kii moom seenu nekk kii moom bariwul kon baayam da koo dencal soxna zaata xasab muy soxna soo xam ne nag ah mooy boroomu askan la de mooy <laughs> ci waa Quraysh la bokk waaw mooy umme Muhammad la tuddoon bint eh, eh, Mahmiya <laughs> ummu Muhammad kele mooy Abu Muhammad jëkkër ji moom nag ummu Muhammad bint Mahmiya lañ ko doon wax waaw nga xam ne ah moom da daa nekkoon koo xamante ne nii boroom bu askan la moo la am na ci beneen riwaaya dana imraatu min Quraysh dama dencal ki nga xamante ne nii mooy benn soxna boo xam ne ci Quraysh la bokkoon wa mu ne sama baay nag daa nekkoon yataahadu kunnata waaw dafa nekkoon koo xamante nii da ñëw léeg-léeg ci kër gi sama kër man Abdallah ah ngir di seet si gorom bi waaw soxnaay doomam ji mbaa ni mu ngi nekk ci jàmm ak doomam jeeg yooyu est-ce que mu ngi jaar ci yoon waaw ba bu amee lenn lu yoo xam ne lu nar a yàq la mu daaw koo mën a réparer waaw léegi <laughs> bi nga xamante ne ni loolu la defoon dafa doon ñëw léeg-léeg moo tax mu ne ay imraatal waladihi da doon ñëw léeg-léeg ca kër ga di seet si di nemmeeku si soxnaay doomam ji waaw fa yasaluha an baaliha bu ñëwee nag fekk ko fa doom ji di abdallah mu laaj ko naka naka mbaa mbaa sawaay moom mbaa alhamdulillah rek waaw ci mbiru soxnaam euh, kii euh, jëkkëram ji ba tout va bien mbaa ménage bi mu ngi jaar yoon fa taqulu mu laaj am benn bés mu laaj ko fa taqulu ndaw si ne ko lahu wax wax ko ne ko ndaw si ne ko m ni'ma rajul min rajul lam yata lana firasha wa lam yufattish lana kanafa mundu atayna léegi mu ne ndaw si ne goro bi baayu jëkkëram mu ne ni'ma rajul ëskëy boole góor ah ki ma laaj da di sama boroom kër ah ay way jëkkër ju mel noonu baax waay aka baax min rajul ci góor goo xam ne lam yata lana firasha moom ne du du fanaan ak ñun ci lal de du mooy walla daan joggi ak ñun joggil ñu ab lal mooy du fanaan ak ñun walam yu fattish lana kanafa te du ñu wuññil mukk loo xamante ne lu ñu muuroo la lu ñu sàngoo la loolu nag kinaaya la wax ju rafet la moo tax ko jàpp ne diine ji moom waxu ñàkk ñàkk teggin la ba pare di ko mbubbale naan diine naan naan mbir yi daal moom inna allaha la yastahi min al haqq mooy xamoo li ngay wax wax ju rafet la ngir wone ne loolu mooy kii de du joteeg ñun du sëyeeg ñun benn rapport duñu ko am daanaka maa ngi moom amuñu da benn rapport ci wàllu lal déedéet duñu jote de <laughs> waaw waaw ndax ki nga xamante ne nii sa soxna la moo wala yow ngay boroom këram mooy yow sa loxo day mën a dem ci moom fu ne alors que loolu rek nee na kii moom du ko def waaw moom moom du ko def waaw walam yufattish lana kanafa naa ataynaahu loolu nag depuis ñu ñëw sëy si ci kër gi ba léegi noonu lañ dëkke mooy ndaw si moom <laughs> boo ba léegi joroom boroom këram xamu ko moom xamu ko baa xamul num tudd xam na ni tudd mooy jotewuñ dara ci wàllu sëy amul duñu bokk moom moom duñu nekk sax di fanaan ci blaw moom talul lool bu ñëwee day julli rek ku diggi dafa cëg gi day woor <laughs> comme Abu Darda radiyallahu anhu niñ génn sànq niñ génn fan yi <laughs> jataay bee ñu génn <laughs> ah comme loolu la woon rek loolu akbar te boo seet loolu yorente hadis bi du jàng nañ léeg-léeg yu bari gisoo li yorente waaye saa saa wax mooy lu mel noonu kese la Seydina Salman wax Abu Darda radiyallahu anhu moo tax mu ne laqad ashba Salman ilma <laughs> yeneen tubaab yi sax sànne Salman fees na suur na dell ak xam-xam <laughs> loolu léegi kon ndaw si ne ko daal ñun daal lii la ba ñu ñëwee ci kër gi ba léegi fanaanuñoo moom tëdduñoo moom fanaan bokkub la waaw. te wëññëwul dara loo xam ne lu ma sàngoo la wala lu ma sol la mukk waaw loolu de amut